baada audu billahi min alsheytaani alrajim taaha maa anzalnaa alayka alqur'aana litashqaa illaa tadkiratan liman yaxshaa kon fii lañu yemoon muy ci ñetteelu laaya bi waaye jotuñu woon a gis li ci tegu mooy liman yaxshaa bi gisuñu ko woon kon suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa waaye jullit yi ci ginnaawam wàccewuñu ñu alquraan ci yow yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wàccewuñ ko ci yéen jullit ñi li tashqaa ngir nga nekk koo xam ne da toggoo ay coono waaye tamit li tashqaa mooy ne alquraan ñëwul di jëme nit ki ci li nga xam ne mooy ak texee di dee déedéet loolu gisoon nañ ko da yaataloon ci walillahi alhamdu wal minna mu ne lii kese tax ma wàcce ko ci yow de illaa tadhkiratan liman yaxsha moom de alquraan nekkul lu dul fàttaliku la liman yaxsha waaw foofu loolu lañ gisul woon bi ñuy yeb daaneel jataat yi weesu mooy mu nekk fàttaliku wi nga xamante ne nii jullit bi nit ki léppam ci àddina ay yëngoom ay doxalinam ak ay xalaatam lépp dafa war a nekk loo xamante ne nii tazkira da koy fàttali borom bi tabaaraka wa taala te lool alquraan gii moo ko koy may waaye kan la koy may <clears throat> mu ne li may yaxsha ñeel ki nga xam ne daa fekk ak ragal yàlla nekk ci moom mu ne tanzilan mu ne alquraan gii daa ko wàcc la li mimman xalaqa al mu ngi wàcc la koo xamante ne nii ki ko wàcc mooy ki nga xamante ne nii bàyyeekoo ci ki nga xamante ne nii xalaqal arda moo bind suufi si wasamaawaati ak asamaan yi al-ula asamaan yu kawe yi mooy ki kan mu ne mooy moom mooy arrahman boo xamul mooy kan mooy ki nga xam ne moo fees dell ak yërmande di arrahman ala al arsh istawa moom de ci arsham bi ah, moom azza wa jalla istawa ci la te ci arrahman boo bële ci la génnee mbindeef yi ci la jàngalee alquran ci la binde li nga xam ne mooy mbindeef yi moo tax mu ne woon arrahman xalaqa al insaan allamahu al bayaan ash-shamsu wal qamaru bi husbaan comme ni ñu ko gisa woon mooy ci turam boo bële moom boroom di fees dell ak yërmande ci la génnee li nga xamante ne nii mooy mbindeef yi te ci la binde asamaan ak suuf moo tax mu ne moom alquran jooju it ci turu arrahmaan boobale la ko génnee de mu ne kon lahu ñeel na ko moom maa fi samaawaati mboolem li nekk ci asamaan yi rek wa maa fi al ak mbooleem li nekk ci suuf yi rek moom borom bi tabaaraka wa taala ñeel de wamaa baynahuma waaye li nekk seen diggante moom la ñeel wamaa tahta sara moom tamit la ñeel li nga xam ne moo la nekk fële fa gën a suufe ci suuf si loolu yépp borom bi azza wa la ñeel mu ne kon wa in tajhar te xamal ne boo bërilee bil qawli ci wax ji ngay wax fa innahu moom sa borom de <coughs> la mu mooy aji xam asirra li nga xam ne mooy li mooy li nga xam ne mooy secret wa axfa ak la ko gën a nëbbu loolu lépp borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne nii moom moo ko pegg amul lenn lenn loo xamante ne nii daal dinay nëbbu ci moom loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ne ko seydina abu muusa al ashariyu abdallah ibn qays radiyallahu taala anhu waxe comme ni xadis bi nee ci saxiix yi mu ngi ci musnad yeeg yenn ci sunan yi rahmatullahi alayhim bi nga xam ne nee na keroog bi nga xam ne ci lañ jógee tabu lañ jóge woon di ñibbisi yonem bi alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi di zikkar di wax ca kaw ñii mooy di wax ay allah ilaha illallah ñii di wax ca kaw loolu lay wane ne loolu kon mën naa nekk ñuy wax ca kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam interpellé leen wax ak ñoom nag ne leen eh ne leen yéen sama sahaaba yi yëg leen ne mooy ndànku leen mooy wàjjarul ngeen di yuuxu bay nara yàq li nga xam ne mooy seen cordes vocales yi mooy seen baat yi ngeen nar yàq timbre voix yeeg yooyu ci yuuxu gi ngeen di yuuxu di sikkar nii déedéet bu leen def loolu irban ala anfusikum fa innakum yéen yëg leen ne woowu ngeen mooy lii ngeen di woo sikkar si ngeen di def ki ngeen di tudd di ko wax di ko dagaan di ko ñaan di ko sikkar moom moomu nekkul koo xam ne ku tëx la de asamma wala ghaiba nekkul ne nii dafa tëx waaye boroom bi ngeen di ñaan te di ko woo di ko sikkar di ko tudd moom nekkul ko xam ne ko absent ko absenté la dee kon nag loolu la mooy loolu la suñu boroom rek di lii di di di leeral fii mooy ne fa innahu ya'lamu sirra keroog ci la ko xamale laa xaw la hawla wala quwwa wa illaa billah ne ko moom Abu Musa yonent mi alayhi salaatu wassalaam bi mu waxee saxaaba yi loolu le nee na mu ne ma est ce que du ma la xamal benn loo xamante ne trésor la mooy gànjar bu wooy mooy mooy mooy mooy mooy gu rëy la ci ndëxañteef yi nga xamante ne nii mooy yu màgg yi mu ne ko lan mun mu ne ko ah kay ya rasulallah mu ne ko sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko la hawla wala quwwata illa billah te nee na man lool sax laa doon wax doon ko wax ndànk mu daal di koy jox li nga xamante ne loolu la joxaale ko xeet wi alayhi salaatu wassalaam kon suñu boroom kon wax nañu li nga xamante ne nit ki buy nekk koo xam ne day jaamu yàlla jaamu yàlla bi mu ciy def jarul muy yuuxu ba ca kaw wala ñoo xamante ne nii moo tax it boo duggee ci jàkk nit ñi nekk fa ñii di jàngal Qur'aan ñii di jàngay xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay tafsir ak yooyu yow waroo ñëw nag yàlla ne man nii may jaamoo yàlla ñeneen ñëpp dañoo war a arrêté di ma déglu nga ñëw di julli di yu wax ca kaw déedéet boo di tari say saar di wax ca kaw déedéet du boobaa da wax loo xam ne doo déranger kenn te loolu mooy yow li nga xam ne mooy lu kawe ci wax mooy li nga xam ne yow boo koy wax yaa ngi koy dégg loolu kuy julli timis waxe noonu yow li ngay wax ci kaw la jóge mooy ne kooku waxam féete na kaw kon nag kon borom bi moo moom moom mooy moom ni boo boo boo biralee moom mooy ki nga xamante ne nii moom dégg na ko xam na ko waaye it boo waxee ndànku moom itam xam na ko moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu laajee Seydina Siddiq ak Seydina Omar radiyallahu anhuma ku nekk nan ngay naafilaa ak booy wax booy jàngal Alxuraan noo koy waxee ba Seydina Omar ne moom day wax ca kaw a kaw ngir yee ñi nga xamante ne dàq waswaas jaxal yi ak ki nga xamante ne mooy day nelaw te bu ko déggee amaana mu jóg daal di def ni moom moom mu ne ko léegi ba mu ko waxee lool mu ne ko yow wàññil tuuti mu wax sa Seydina Siddiq moom mu ne moom day wax lu gën tuuti mu ne ko yëkkatil tuuti mooy loolu mooy alwasatiya boobu la kon suñu borom tabaaraka wa taala loo ci man di def nag wax ci biral wala nga wax ko ci suuf moom borom bi moo ko xam waaye tamit fa innahu moom borom bi ya'lamu moo xam as-sirra moom mooy ki nga xam ne moo ko xam wa axfa waaye aalamu ba gën a dugg ba gën a laqatu ci borom ci monde yoo yëli borom bi tabaaraka wa taala mooy ki moo xam mu ne allahu moom mooy borom bi laa ilaha illaa huwa amul benn kenn ku ñu jaamu ci dëgg ko dul moom lahu moom la ñeel al asmaul husna wax yi nga xamante ne nii mooy mooy tur yu tur yu sell yi mooy arrahman min asmaillahi al husna arrahim alquddus yooyu yëpp bi tabaraka wa taala la ñeel mu ne wa hal ataaka hadithu musa kon waxal ataaka ndax dikkalu la yow rasulullah waaye yow jullit bi alayhi salaatu wassalaam ndax dikkalu la xadiisu Muusa nettaleeb Seydina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam mooy na mooy lii <coughs> laaj boo xam ne mooy dëgg-dëgg dikkal na la nii man sa de la ko nettaliwaat il fàttalakul ma nga xamante ne nii kon lii waxoon nañ la ca jataay yële ñu gisoon kene suñu borom dane woon wàccew ma ci yow alquran ngir nga texee di wala ngay toggoo ay jëf yu metti wala nga nekk ci coono moo tax alquran moo libéré nit ñi mooy ne këpp koo xam ne nanguwaat nga ñu tegaat la ci ci condition de jaam ah loolu moom te nga yor alquran mooy yow vraiment xamoo mooy alquran moo ñëw libéré nit ñi yonent mi alayhi salaatu wassalaam ñëw libéré nit ñi ni ko suñu borom tabaaraka wa di ko waxe ci suuratul al-a'raaf ne bi nga xam ne moo ñëw dindi al aghlaala yi nga xam ne ñooy jéng yi leen jéngoon ci wàllu xalaat ci wàllu doxalin ci wàllu fili doo xam ne doo libre loolu alquran yonent bii ma leen yónnee al ummi bi nga xamante ne nii mooy moom jàngul woon moom moo ñëw génne leen ci loolu léegi nag képp koo xam ne yow da ngaa nanguwaat dugaraat sa bopp ci loolu te yor alquran vraiment nga gis ay ñoo xam ne xamuñu dara. di jiite di la wax naan la defal ngay def di la moyloo borom ni ngay def loolu moom na nga xam ne yow moom yaay ki gën a sànku ñëpp ginnaaw bi la alxuraan dikkalee léegi nag waxoon nañ la bi ñuy gis loolu suñu borom waxoon na nag gis nga comme que wàccew ma alxuraan ci yow ngir nga torox tamit loolu yi da koy tekki këne dina la wan mooy misaalu yonent boo xamante ne alayhi salaatu wassalaam moom ci loolu la woon mu ne ko tegu ci te képp képp koo xam ne moom moom moom lii du mbiram faalewul li ma la teg mooy jàpp na ne sax ay fola jàpp na ne yéen ci ay caaxaan ngeen ne ku mel noonu moom bu la ci bu mu la ci wëlbati bu mu la détourné mukk te xabaaru koo kële Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam moom lay indi te moom lañuy gis ci jotaay bi ni ñëw inshaa Allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala